moo tax am na ci beneen riwaaya bu seyna Ma'mar bi dane ah, kaana nasraaniyan ah, moom am nasraani la ida nasraaniyun jaa bi ta'aamin lahu yabi'a rek benn nasraan muy benn chrétien mu ne ab chrétien boo xam ne dafa jóge Sham ñëw di ko jaay di jaay si li nga xam ne mooy ñam mooy kon mën nañuy importer di jële ci réewu yéefari ay lekk mais à condition mu nekk lekk yoo xam ne yu dagan lekk la waaw mu bañ a nekk yàpp woo xam ne ñoom du ñu ko rendee ci seen charia bu dee ñooñu ay chrétien lañ bu dee Europe moom de toute façon fii loolu amatu fi waaw lekk gépp lekk goo xam ne bu ñu importer Europe la indi ko senegal muy lekk goo xam ne dafa am viande daganul benn jullit di ko lekk waaw xanaa mu nekk woo xam ne c'est marke xalaal mooy mbir mi xalaal la bu dul loolu viande Carrefour yi casino yéeg ñoom Auchan ak yooyu yépp géant loolu ak jullit amul droit di ko lekk ndax ñoom li ñu li ñu rendi du ñu rendi sax ñoom seen façon rey dañuy électrifier loolu lan la dafa nekk loo xamante ne nii dafa nekk loo xamante ne nii lan la mooy mayta la médd la waaw midd la midd la chrétien yi même kab chrétien bu rendee du lum rendi baax na de comme liñ la waxoon bi ñu gis affaire rendi yi bu dee ab jullit moo mën a rendi mbir mu nekk midd lan ngay xalaat ci chrétien ñu naan la lum rendi baax na jullit bu ñëwee wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi bu leen lekk la alquran wax li nga xam ne kenn du ci tudd tuuru yàlla ci loolu waaw hatta li ngay lekk bañ koy rendi buñ ci tuddul turu yàlla walla nit ke nekk koo xam ne daf ko fàtte du moo ko tey mais bu ko teyee rendiwu ko ci turu yàlla tudd ci turu yàlla kooku medd la wala mu tudd ci turu keneen bismillah bu allahu akbar wala bismillah barki sëriñ diw nga rendi loolu medd nga jox gaa yi parce que suñu borom dane bu leen lekk lu dul loo xam ne turu yàlla lañ ci tudd turu keneen bokku ci loolu mooy affaire bi yow kon jullit bu rendeewul noonu tay ko ne waay tudduma benn tur yàlla kook li mu tudd bu rendee yow bu dee sa xaru tabaski la woon mooy yow médd la amu ngeen droit di ci lakku c'est fini bu yow boo wuti meneen xar mais boobu c'est fini julli tubaab waaw loolu la c'est fini yow c'est fini parce que médd médd la la jox waaw kon lan nga may xalaatal kuffaar yi ate moom bu rendee du baax même mais mu ne allahu akbar rendi sax baaxul waaw lu tax parce que il faut mu am habilitation ñi am habilitation ñii la te waxoon nañ ko ah gisoon nañ ko bi ñuy gis affaire rendi mooy ëpp jullit góor ak jigéen a ci yem jigéen ma naa rendi waaw góor ak jigéen jullit pour nga habilité il faut nga nekk jullit walla chrétien wala juif wala juive wala chrétienne ñooñ ñooñ ñi habilité waaw mooy ñooñu buñ tegee ne ñii ñoo mën a rendi léegi nag mu des leneen bu ñuy rendi ana li ñuy wax mooy tudd turu yàlla ku fi tudd leneen bismil masiixi bu dee chrétien yi ab chrétien bu rendee noon au nom de de du fils du père et du saint esprit rendi loolu mbàmba loolu xaram la mënoo ko lekk manoo ko lekk waaw ndax wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alayhi bu leen lekk loo xamante ni suñu borom ne loolu fisq la waaw loolu fisq la ak génn topp la kàccorte la ñi koy lekk ci perversité lañ nekk sont des pervers waaw te moo bi wax naa la duirul sont des pervers waaw ay kàccoor la moo tax léegi léeg nga gis ustaasu kàccoor kon muy bàkkoo ne moom ba demee Europe dafa lekk kii waaye bon dañu ñëw yàpp yooyu danga naan bismillah rek lekk aywa mooy ne kooku kàccoor la ndax suñu boroom nee na loolu fisk la kon tey fisq ka koy def mooy faasiq waaw waaw julli ña koy def ñooy julli ñi liñ ne lii nii ku ko def mooy mooy ak bokkaale la ña koy def ñooy bokkaalekat yi fisq ak génn topp ak kàccoor ña koy def ñooy kàccoor yi kooku premièrement kooku warul woon ci diine mais Sénégal rien régulé en tout cas diine ju lu waaye neex wax la waaw mel ni sabar ju tas ngumbe gu tas fu waay jaar waaw nu waay neex def ñuy fontoo ñuy fowe diine ji waaw di waxe seen xel ak niñ ko jàppe ñoo xamante ne nii ñaari masala yu leer manuñu la ko leeral tegal la ko ci fu leer ci waxu boroom xam-xam yi teg ko ci alxuraan ak sunna daanaka xawuñu ko man bu ñu leen laajee au lieu ñu tontu li ñu leen laaj ñoom ñuy joxe seen cas personnel ku la laaj sa cas personnel kan moo la laaj yow ba nga demee fé bërëb sàngam lan nga def laajuñ la yow li nga def laajuñ la parce que soxlawu ñëw li nga def doo suñu royukaay dañoo yaakaar ne nag am nga xam moo tax ñu lay laaj. boo xamul woon dañ la fii ba te ku xam ne kooku noonu la mel amatoo droit di ko poser question ah waaw parce que ki ngay poser question non seulement dangaa war a xam ne moom xam na wala en tout cas nga gis ñi nga xam ne ñoo xam ne waa ji moom habilité na waaw diw moom ba pare teg ci mu boole am ragalu yàlla ndax bu ragalul yàlla mën nay daganal lu yàlla xaramal bi xaraamal lu yàlla daganal ndax dëgëru fit ak ñeme yàlla te loolu dafa bari waaw wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba suñu boroom nee na ana kan moo gën a mën a bokkaale gën a mën a tooñ mooy fa man azlamu amul ku gën a mën a tooñ ki nga xam ne iftara day duural di sosal ala allahi buur yàlla kadiban ay waxu nar mu naan buur yàlla lii moo wax lii moo daganal lii te nag nga ne lii moo dagan te loolu noonu fekk daganul mooy comme danga ne woon buur yàlla moo ko daganal waaw ne ñooñu aw kaddaba bi aayaate wala sama aay yi ma wàcce doxalee nii lii mooy lu dagan kuy lekk na nga lekk loo xam dañ jeetu tur yàlla nga ne ma noono noonu nga ne ko noono mu ne ñooñu ulaa'ika yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab xatta ida jaa'athum rusuluna yatawaffawnahum qaalu aynamaa kuntum ha tad'una min dunillah aynama kuntum tad'una min dunillah qaalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kaanu kaafiriin suuratul araaf kon loolu la faut faire très attention mooy suñu boroom nee na gis nga gaa yooyu bàyyi leen ñuy def lool mu ne ulaa'ika yanaaluhum nasiibuhum minal kitaab li ma leen bindal ca lawhul mahfuuz ci wërsëg ak tamit ne loolu lañ war a def ci kaw suuf ndax yooyu buur yàlla bind na ko bu yàgg laata sax gañe àdduna moom bind na li nga fi war a am ndax sa'id ngay doon ku texe ngay doon am shaqi yooyu yëpp bind na ko sa sa sa wërsëg ak yooyu yëpp mu ne nag li gis nga loolu ma ko nattal walla woowu ca téere ba la ma bind te du effacé wu ca fa nga xam ne mooy ummul kitaab bàyyi leen ba mu jote loolu lépp ba pare gaa yooyu xatta ba nag mu jeex xatta ida jaatum naa ba suñu ndaw yi di malaaka yi ñëw yatawaffawnahum di leen faat xaalu ñu naan leen ayna ma kuntum tad'una min dunillah ana ña ngeen doon woo bu dee ñoo xam ne ay nit a taxoon ngeen di dox loolu waaw ngeen di daganal lu yàlla xaraamal parce que yow sëriñ diw ngay àndal ta moom loolu la gis hein mu leer na ne ci bakkanam la ko teg moom day waxi bakkanam rek yow yaa koy utal ay lay ci alquran te xam nga ne ko mënoo ko utal lay mais di ko jéem a utal lay baatila waaw ay adilla baatila yu neen suñu boroom ne suñu boroom ne loolu lañ leen di laaj ay na xaalu malaaka yi dañ leen na mais ay na maa kuntum taduna min dunillah ana ña taxoon ngeen doon woo doon leen leen topp doon leen jaamu parce que mooy ñi nga xamante ne nii bu yàlla diglee ñoom ñu digle la digle wutee li yàlla digle ngeen bàyyi li yàlla digle topp ñoom seen digle kon nag ñooñu ngeen doon jaamu bàyyi fi yàlla ana ñooñu léegi yaa ngi nii di faatu lan lañ la manal woo leen wa qila man raaq waaw wa dhanna annahu al-firaaq waltafati saaqu bisaaq ila rabbika yawma idhin al-masaaq waaw waaw aqiila ne man raaq bu boobaa di nga xam ana moccukat bi ana ñi nga xam ne ñoo la taxoon a weddi yàlla anañu ñi la taxoon a doxe sharia woo leen ñu ñëw ñu fan lañu ne aynahum woo leen aynahum fan lañ ne wa qiila ñu ne man ana kan ra ana moccukat où sont les médecins qualifiés où sont les bons médecins wa qiila ñu ne man ana kan ra mooy moccaate mooy fajaate ñu yóbbu la ci médecin yi bu dee président nga ñu yóbbu la ah ne Sénégal suñu médecine dara baaxu ci waaw parce que les moyens qu'il faut mettre ñu ko ci ñu nga ca baaxut suufu baasu politicien ya ndaje politicien ya foofa la xaalis ba ne waaye hôpitaux yi ñoom ñooy la l'enfant pauvre de la république <laughs> seen waxi caaxaan yooyu ay république waaye baleen rek waaw nga daldi ñu yóbbu la transférer la au Maroc waaw wala ñu yóbbu la Val de Grâce ngir nga am grâce dodoo am grâce waaw wa qiila man raaq waltafati saaqu bi saaq waaye noon leer na ne mu yow keroog ngay faatu de ilaa rabbika ca sa boroom nga jëm sa boroom almasaaqu fa lañ lay conduire fa nga jëm xam nga ne de <laughs> moo tax suñu boroom nee na gaa yi nga xam ne dañu fiy nekk di daganal li ma xaraamal di xaraamal li ma daganal waaw waaw buur yàlla ne la lii moo dagan nga ne ko loolu loolu ah. mu ne fii lañuy jaar malaaka yi di leen laaj ana la leen taxoon la leen tere woon a topp yàlla anañu xaalu dallu naa sànko na réer nañ de gisuñu leen waawow gisuñ leen de waawow sëriñ diw ma taxoon may def lu ma neex sama feebar bii ba ma tëddee semaine gii maa ngi tëdd woo sax defuma ko waaw keroog dégg naa woona ma ñu ne ma damaa feebar keroog woote waatul sax ngir xam ci lu ma ne loo bu dee nag kooku àndoo woon moom ngir yàlla si fini yow yow yàqu nga waaw moo tax bu boobaa yow looy tontu malaaka yi xaalu dañu naan dollu an na absenté nañ de bàyyi nañ ñu de trahir nañ de newuñu fi bu boobaa nag wa shahidu ala anfusihim annahum kaanu kaafiriin ñu seede ci seen bopp que ñoom dañu doon weddi aaya yàlla yi voilà ndax lan topp seen bakkan ak topp ñoo xam ne toppaguñ leen dara ngir doon supporter te yàgg naa leen wax yàlla indiwuñu fi ngir ñu nekk supporter suñu boroom dane i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen vous êtes des acteurs dama leen fi indi ngir ngeen jaamu ma jëf leen bu kenn nekk supporteru kenn waaw nit di defi caaxaanam nga nekk fi di tàccu di applaudiser n'applaudisez pas bu fi kenn applaudiser kenn demal nga liggéeyi lañ la wax demal nga liggéeyi demal nga liggéeyi lañ la wax aywa nga bañ fi nekk caaxaan topp ñoo xamante ne ni newawuñ fi lu dul seen bopp newawuñ fi lu dul seen bopp waaw ak seen daraa yu rëy looloo leen fi kii de muy leer ñuy daamine waaw di lekk di noos di voyage yi di wër yow nag ñu def la ki nga xam ne yaay seen couteau waaw wala seenu seenu cumuwaar ndax gars yi nee nañ ko am ku dudu lakk ñu defal la mais bañ a lakk fii moom ñoom ñépp ay lakk waaw ngeen jàpp diine yàlla ji ngeen jàpp diine yàlla ji di lan di ko foowe waaw alladina ittaxadu diinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alxayaatu dunya alyawma lu yéeme la de wallaahi war nañ koo jàng ñun sénégalais yi waaw war nañ koo jàng génn suñu caaxaan yi ak supporter bi nga xam ne booy supporter da ngay supporter bu baax sax. parce que gorte rek doyul hmm. nekk fi diwa baax diwa baax diwa baax rek yow ñeme ngaa ñëw ci yàlla ñu ne la yow yàlla ne la bon aywa c'est ton tour kaay ñu régler la loo def nga naan man dama ne woon rek naan diwa baax diwa baax diwa baax diwa baax baax na wax ko mais mënuñoo dëkk ci diwa baax il faut ñuy jëf wala ngay jëf sax te naan diwa baax mais defoo dara yow sa jëf ji gën a rëy mooy yaa ngi teg rek ci diwa baax loolu lu dara voilà ah kon nag képp ku fi nekk di daganal yooyu mooy waxul dëgg il faut alal mooy man nañu importe lekk ci réewu yéeféer yi di ko dugal ci réewu jullit yi mais à condition mu nekk lu dagan à condition mu nekk lu dagan waaw lépp loo xam ne dañ koo rendi en door de ni charia jàngalee la ñuy rendee loolu jullit manu koo lekk mooy cuisse am nay am nay jamono vers les deux mille jàpp deux mille trois am na ngan di ay yoo kenn xamul yuñ tuuroon biir senegal ñu naan pays européens yi la jëwe mais loolu yi waruñ ko naa lekk kan moo ko rendi nga dégg oustaz yu ñeme yàlla yi hein naan ah te yeewuñ parce que ñoom dañu jàpp ba léegi ne Europe Europe ay chrétien lañ mais Europe fan la nekkee chrétien France France chrétien la France n'est plus chrétienne depuis des siècles depuis des siècles la France n'est plus chrétienne wayow <laughs> gars yi gars yi yeewuñu boroom xam-xam da nekk sa doomu jamono mais suñu ñàkk yeewu tax na lu ñëw maa xamuñu sax li xew xoola yonent bi aleyhi salaatu salaam nii suñu royukaay keroog lan la wax lan moo tax waa Makka bi bundu xataal yéeféer julli nii mu xamee ci ne inna bil inna inna ah, bil habashati malikan la yuzlamu indahu ahad këne am na benn buur bu maandu bu nekk Éthiopie kenn du fa tooñ kenn ah? lan la xame ne Qaysar mu ngi fële moo ne fële nan la xame ne Kisra moo ne mooy buuru Perse yi nan la xame ne Muqawqis mooy saaxibul Iskandariya lan la xame ne ñoom Ibn Abi Shamir ñoom ñoo jiite wàllu Malik Ghassan mooy yooyu yëpp nan la ko xamee bu doon ne day toog rek coupé wu yooyu yëpp du ci am benn benn benn solo du ko jox benn solo hein mais dañuy toog fi ñu ne sax xamuñu la fay xew dëgg-dëgg te ñu ne ñun ñooy xam ne diine mooy loolu xam nga ne yéeme na te doy na waar mooy waroo mën a wax ci diine yow parce que xamoo li nit ñi nit ñi dañuy ñëw di la laaj laaj yoo xam ne ñoom li ñu bëgg nga tontu lañ lay poser question bi. moo tax nit da ngay yeewu boroom xam-xam dafa war a nekk doomu jamonoom waaw nekk doomu jamonoom nag nekkul rek xam at actualité nekk branché déedéet sa diine ngay xam bu leer nañ. xam diine ji nan lay appliquer woo ci jamono ji ma ne waaw am na principe yoo xam ne du change mukk nga xam taxayurul ahkaami bi taxayuri zamani wal makaan fan lay ame wuuteeg changement wu atte yi selon changement époque yi ak lieu fan lay amee naka lay ame bërëb yi naka la atte bi di soppeekoo selon que bërëb bi ñu nekk wala jamono ji ñu nekk loolu nga xam fan lay doxe waaw boo amee règle nga xam regle bi ci yan condition lañ koy appliquer boo amee sama médicament mais aspirine kay baax na mais bu ma fekkee loo xam ne aspirine contraire la ci moom baaxul ci koo xam ne feebar bu mel noonoo ko dal ma jël ko defal ko ko ci mais aspirine baax na mais ni ma ko administrer fi jamono ji ma ko jële moo baaxul waaw kon nag wax yooyu yépp waxi caaxaan la yoo xamante ne nii da koy dégg fu ne man man comme que man dama leen man yooyu déglootuma gaay mais dañ la koy rapporter yenn yi yenn yi moom man maa ko dégg waaw jamono yi ma leen den dégg doon déglu ñoo ko ñenn ñi ngay dégg ñuy wax wax yu ñeme yàlla yooyu tuddal turu yàlla lekk kan moo leen wax lool bu ñuy wax ñu naan ay hadith sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala sayyidatu Aisha li wax lan la inna naasan xadiisa ahdin xadiisu ahdin bi jaahiliya yatuna bi loxmaan inna loxmaan dafa am aw yàpp wu ñuy jógee ci ay nit ñoo xamante ne nii ñoom bi ñu tuubee yàgguñu xamuñu ndax tudd nañ ci turu yàlla ak ñoom yeneen tubaab yi saab saab ne tudd leen ci turu yàlla te ngeen lekk mais loolu dafa bokk xam nga la wax nit ñoo xam ne dañoo mooy dañoo tuub ay tuubeen lañu mais bi ñu tuubee yàggul mais ñooñ kay xam nañ ñi ñuy rendee ñun nag yàpp yi bu jëwee ci ñoom dikkal ñu ñun xamuñu ndax ñoom bi ñuy di tudd nañ ci turu yàlla am déet mais ay jullit lañu ay jullit lañu mooy dëgg la lu ñuy teel a comme que dañuy door a dugg ci l'islam man naa am des fois ñu koy fàtte mais loolu garaawul loolu laa la wax sànq ne bu dee nit ki da koo fàtte tudd tudd turu yàlla bi muy rendi xar bi wala loolu loolu garaawul parce que kooku du intention am da koo fàtte mais ki nga xam ne moo ko tey siyama bàyyi ko kooku Sayyidatu Aïsha loolu wax gaa yi dañuy dañu doon hésité ay jullit lañu mais dañuy door a tuub est-ce que yàpp yu ñuy indil est-ce que tudd nañu turu yàlla am déet yonent ma ne saab-saab ne loolu bu ñëwee tudd leen rek turu yàlla ngeen lekk mais loolu tudd leen turu yàlla ngeen lekk même bu ko waxul woon mais mooy yàpp même bi nga xam ne ki koy rendi doo cee tudd turu yàlla yow boo koy lekk da ngay tudd turu yàlla wii wala non mais c'est tout ça c'est aussi simple que ça waaw tudd leen turu yàlla ngeen lekk ndax ñoom dañoo xamul woon et comme que gaa yi dañuy door a tuub mais bu ñu ko fàttee nag yonent bi alayhi salaam xamal leen ne bu leen bu dee dañ ko fàtte garaawul yéen tudd leen turu yàlla rek te ngeen lekk loolu bokk naa ñu naan la yéeféer bi fële la jóge rendi loo xam ne tudd ci turu yàlla. wala tudd ci ay bismil masiixi au nom du Christ rendi nga ñëw naan ma ay tuddal tur yàlla lekk waaye euh, euh, lekk euh, yàpp grande surface yi ñoom casino gi yooyu yëpp dagat na tuddal tur yàlla bolognaise al ba mu neex bolognaise safara la lay jox de ay boulettes yi safara la la waa ji sexal waaw waaw yow waa ji boulettes yooyu mu ma lay jox fii bot ni ka la lay soxal bi yoboo nga def attention waaw te kooku kenn du ko ëppi bàkkaar moom parce que mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ubbee ci yoonu ci lislaam di wax loo xam ne du dëgg kon nabatin bi lan la doon def imam Seydina Kaab ibn Malik radiyallahu ta'ala nee na da doon jële ñam fi nga xamante ne nii mooy seen réew ca Petra ca Jordanie ca Sham indi ko Medina di ko jaay bu doon ne daganul woon jullit ñi ñoo naan ko eh sëy bu ko fi indi mais à condition mu nekk ñam yoo xam ne comme ay lem xam nga yooyu da gaa yi dañ koy indi ngay gis nit ñi du jóge Casamance ñëw grand marché grand grand marché central bu Pikine di ko fa indi wala bi marché port bi léegi foofu la léegi ñu ko fay jaay ndax yooyu dafa nekk yoo xam ne yu am solo la ah comme lu mel noonu rek la waaw léegi nag bu dee nekk gaa yee nabatin ay yéeféer lañu ñoom ñoom lañuy indi lu am yàpp la loo xam ne loolu kenn du ko lekk xanaa à condition muy comme kay chrétien lañ muy ne ñoom dañuy rendi fekk ñuy respecter ni ñuy rendee ci turu yàlla voilà bu boobaa ñooñu it mën nañ ko lekk loolu mën nañ ko lekk te tamit réewum jullit bu la fa aw yàpp jógee doo fi nekk di di questionner waaw Sénégal parce que loolu it loolu la mooy loolu la boobu bokk na ci façon wu taxayyurul ahkaami bi taxayuri zamani wal makan muy wuute soppandeku ak attey selon lieu bi ak bërëb bi mooy lan mooy lan mooy comme euh, waa ji nga xam ne moom Sénégal la nekk Sénégal réewum jullit la ah mooy moom yàpp bu ko dikkalee ku dem jëndal ko ci marché bi yàpp ñëw soxna si bu demee nduggi ñëw du fa nekk naan ko é yow sa yàpp wi ndax xalaal la ah est bind nañ ci xalaal est ce que laaj nga waa ji est ce que ren dina ko ci yoonu sharia loolu kenn du ko laaj kenn du ko laaj non non parce que al hukmu lil ghalibi wan nadiri la hukma la ndax atte bi dañ koy jox li ëpp fii dëkkum réewum jullit la mooy li nga xam ne loolu lañ xam mooy jullit ñi bu ñuy rendi dañ ciy tudd tur yàlla moo tax ñooñ kenn du leen laaj est-ce que gars yi lii yàpp bi yow hé femme sama yow sa yàpp wi nga ma nga ma nga ma nga ma toggal ceebu ganaar gi wala ceebu yàpp bi est wuur na déet loolu dangay ngay lekk waaw alors que bu dee Europe dëkk boo xam ne réewum yéeféer la bu boobaa dangay laaj yàpp wi est-ce que ndax da ngay laaj si parce que li ëpp li fi yàpp wi nekk mooy du nekk xalaal kon il faut nga laaj eh di loolu da koy bàyyi xel waaw boucherie sàngam bu dee nag koo xam ne it xam nga ne moom Europe la ne mais fi mu nekk yooyu mais moom boucherie xalaal yi lay jënd kooku it jarul nga koy laaj buñ la invité fenn manoo dem ba naan leen eh, bon seen yàpp yi parce que yow ñooy xam nga ne bu dee yàgg ngaa xam ne ñii boucherie xalaal la jënde baax na mais bu dee ñoo xam da nga am doute ñoo ñooñ da ngay laaj ah. si si loolu dangay laaj surtout ñoo xam ne yow ni ñu leen gisee dañoo sàggane yu gën rëy yooyu quoi muy ay julleek sàggane julli sàggane woor ñooñu moom buñ la kiiwee bu yaboo nga laaj leen ne bon yéen seen yàpp yi mbaa mbaa du yàpp Carrefour rek waaw bu ñu nee yàpp Carrefour nag dañu tàmm naan yàpp Carrefour mais Carrefour day def xalaat léegi ak grande surface yi parce que lool la suñu mbokk naar yi rek ka tax waaw bu doon ñun les noirs musulmans rek les sénégalais surtout benn xalaal du fi am parce que ñun moom dara waaw jàkka yi bu amee ñooma ñoo xeex ba mu am ñun moom de toute façon duñ ñu fa sax gis waaw daanaka ku fi lu ba dem sa bopp ngay gis en tant que noir bariwuñu xanaa ay côté Paris boo gisee yenn noir yi moom mooy ay maliens la ñuy doon ak ay tchadien mais sénégalais c'est rare parce que noonu lañu mel suñu réew jàkka yi daanaka xanaa ñooy liggéey ci côté jàkka ay mécaniciens yu liggéey côté jàkka bu julli jotee ñëw julli si waaye jàkka normal <laughs> benn sàppe bi sax du fees suñu jumaa yu rëy yi ñuy bàkkoo suñu jumaa yu rëy yi laa wax de ci Bawol ak Jurbel ak fépp boo moytuwul am na yenn jamono yoo xam ne benn te mbir mi du nit ñi dañ fay newul de nit ñi ngi seen kër yi demuñu fenn demuñu fen ñu nodd di julli boo mayul première saraka bi du fees waaw te moom lañuy bàkkoo ci réew yi loolu ban njariñ la am innama ya'muru masajida allahi man amana billah ñuy dundal loolu mooy ñi ragal yàlla gëm yàlla gëm yawmal qiyaam waaw te ragalul kulul borom bi subhaanahu wa taala waaye ñun wallahi moo tax war nañoo seetaat suñu bopp ah. war nañu seetaat bu baax suñu bopp waaw waaw suñuy defo kenn mënu koo lim ba takku on est que défaut walla iyaadu billah ba pare mooy parce que loolu baax la nga xam ne lii mooy sama problème loolu baax la waaye nag en général wolof bu gis loolu jamais moom défaut ñeneen ñi rek lay gis waaw kon nag képp ku la fi ne waa ji lekkal lu la neex lu jóge Europe baax na lu jóge fee yey yéeféer la ñu xamuñ mooy kooku moo xamul li muy wax voilà mais fii dañ fiy jàng ne importer ñam mu jóge ci yeewu yéeféer yi di ñëw ci jullit ñi loolu baax na waaw waaw ba mu des à condition mu nekk jamono yoo xam ne hein waaw jamono yoo xam ne mooy yooyu dafa jar a bàyyi xel bu naree yàq économie bi hein dëkk bi réew mi du ñu yàq économie réew mi parce que ñoom ay yéefar ñoo indi ñoo gën a yombale ah non loolu lépp dafa am solo quoi waaye ñun moom. Hmm. moom sawaay bu tubaab bi ñu gënal wolof beeg séeréer beeg joolaa bi